abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi al-baab as-saadis wal ishriin ba'da al-mi'atayn baabu fadli as-sawmi wa ghayrihi fi al-ashr al-awwal fi al-ashr al-awwal min dhil hijja. kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci sunu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent vingt-cinq xadis biñ ci mujjoon gis muy xadis mille deux cent quarante-huit wa an mujibata albahiliyata an abiha aw ammiha radiyallahu anhuma annahu ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam thumma intalaqa walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ko tey ñu war a dugg ci chapitre bu bees gis nga bii passé xam nga mujibam yi bàyyim bi ñi ne Abdallah ibn al-Harith dóor wala mbayti xam dana bi ma ñëwee dana ma azabta nafsa bi ma nee ko yeneen saa mu ne ma yow yaay kan mu ne ma maa la ak yooy nga nga nga nga tuuti lii ak ni nga meloon mu ne ko ba ma fi jógee boobu ba léegi nag lekkuma bëccëg guddi rek laa la laay mooy damay woor rek mu ne ko mbugal nga sa bopp mbugal sa bopp ku la digal nga mbugal sa la <laughs> yi gisoon sawmu muy woor sarale woor wéyale abdullah woor di woor rek bañ a dog su dëhri est-ce jaadu na walla jaadu jaaduwul ak lan mooy àtteel ak sax lan lay tekki alhamdulilah loolu xam nga ñu ngi doon éviter naa est-ce gisuñu ko woon ci hadith Seydina Abdallah ibn Amr cent cinquante waaye gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mais dafa yàgg waaw xam nga euh, léegi ñu ngi quarante-huit lañ mu woon gis xadiis boobu cent cinquante bi comme niñ la ko waxoon bii weesu foofu gisoon nañ masala boobu waaye euh, <laughs> jataay bii ñu génn ci lañ ko gën a développé même fële développé woon nañ ko man dama doon ragal ne sax buñ ko gisoon est-ce que développé woon nañ ko parce que temps yooyu jàppoon naa ne doonuñu woon développé dara <laughs> waaye gisoon nañu ko foo le waaw foo fële moom euh, gisoon nañu ko ci riwaaye boobu ndax dafa amoon ci xadis boobu cent cinquante chapitre quatorze babun fi al-iqtisad fi al-ibad ndax riwaaya ba doon wax ne bi mu naan wa fii riwaaya imam an-Nawawi dafa indi ci lu gudd indi ay riwaaya yooyu la saama man sam doon ko sayyidina Abdallah ibn ñu ngi la ko rox bi weer la saama man saama al-abad la saama man saama al-abad la saama man saama al-abad woorut ku woor ba faw ku woor ba faw wooru ku woor ba faw <laughs> looloo taxoon masala boobu ñu taxawoon ci gisoon nañu ko walilah alhamdu wal minna <laughs> foog naa mooy masala bi ñu njëkk dal ñu gis ko gisaat ko ci yaatal gisoon ko ci yaatal mais gis ko mais bii paas nag moo gën a yaatu biñ ko gis bar euh, ci bar ci démb boobu moom moo gën a yaatu foofu que bële mais bële it yaatu woon na masha Allah lépp ngi woon waaw après laa ne lii parce que bi ñu demee ba koy wax ci la ci sama xel dem parce que en général hadith yu mel noonu bu xawee niroo euh, lu bari borom bi day def ma fàttale ko léeg-léeg bu ma ci amee doute dama koy déglu laata kuur yi mais keroog dama noonu daa ko déglu bu Seydina am Abdallah ibn Amr bi cent cinquante hadith numéro cent cinquante dama ne woon naa ko dégluwaat mais ma ñëw ba commencer enregistrer ma fàttaliku ne affaire bi dégluwuma ko woon moo taxoon après ma am doute est que parce que jotuma leer lu leerluwaat parce que dafa yàgg dafa yàgg waaw ah, c'était deux mille vingt trois ah te léegi ñu ngi deux mille vingt cinq voilà def na deux ans waaw ah, te deux ans yi comme que dañ cee maximiser yu bari xoolal entre hadith cent cinquante ba hadith mille deux cent quarante cinq mooy on a fait beaucoup. waaw ci ñaari at def nañ lu kiilo te day affaire day at rek da ciy bari voilà loolu nag moo tax ma <laughs> foogoon defuñu ko xam nga boo fàttale ko maa ngi al imaam na xajar léeg-léeg booy liiral fath comme que da koo def ci at yu bari moom léeg-léeg bari léeg-léeg lu mel noonu daloon ko day ñëw ci benn xadiis ne xadiis bi par exemple dinañ ko saraa ci buntu sàngam bu ñëwee buntu boobu nga dem buntu boobu fekk ca kanam lay doon ci biir téere euh, bu imaamul Buxaari bi saxiix bi nga dem foofu di xool imaamul Xaafis na la romboon na ñu gisoon ko te pourtant moom bañ ko jëkkee gis dana woon dinañ ko gisi fii nga ñëw fii mu ne la gisoon nañu ko <laughs> lu tax parce que fàkke la loolu mooy doomu aadama walillahi alhamdu wal waaye ñun mooy nuurun ala nuur te bii nii bu mujj bii par exemple man bu ma doon euh, kenn doon ma ci siyaamu dahri bu ma ko doon dagg di ko def archive masala boobu comme ni ma def ci yeneen ma euh, ci yi newoon ci euh, ma ne ko def bii daanaka lépp moom daanaka lépp ay <laughs> loolu bu ma ci doon dagg denn bu mujj bii def laa jël laay dagg def ko siyaamu dahri mooy lan mooy àtteem leeroon na alhamdulilah waaye dafa. moo gënoon a précis moo gënoon a do concis mais bii moom moo gën a détaillé ak ay wax yoo xamante ni gisuñu ko woon fële waaw waaye walillahi alhamdu wal minna ala kulli hal kon nag tey ñu war a <laughs> war a jàll kon suñu chapitre deux cent vingt six chapitre deux cent vingt six baabu buntu fadli ngëneelu as-sawmi koor wa ghayrihi ak leneen lu dul koor waaye fil ashri al awwal ci fukk yu njëkk yi min zil hijja ci weer wi nga xam ne mooy weeru tabaski bi nga xam ne ñu ngi ci ban weer zul qaada buñ ci génnee ñu ngi ci zul hijja ñu ngi ci digg tabaski ci wolof buñ ci paree ci après tamxarit al ashhurul hurum léegi ba léegi waxoon nañ la ñu ngi ci dernier virage ci kitaabul fadaa'il al imam wax naa la li des buntu yépp ba ni muy jeexale téere bi te kitaabul fadaa'il ci wàllu ngënee ci lu jëm ci wàllu koor la waaw bii paase gisoon nañ ngëneelu gi jëmoon ci fukk yi non euh, ci euh, ngëneelu woor muharram sha'baan ak ashurul hurum léegi fii nag mu lay jëlal ci ashurul hurum yooyu mu teggil la ci benn weer boo xam ne am na bis yoo xam ne dañoo am ngëneel muy nag Dul Hijja muy weer wi nga xamante ne mooy weeru tabaski wolof yi naan ko weeru tabaski eh, walillahi alhamdu wal minna Sha'baan gisoon nañu ko yeneen saa ci ci léppoon lu mu doon woor eh, eh, gisoon nañ li gën nag weer wu gën wu ñu mën a woor ginnaaw Ramadan moo doon muharram léegi nag mu lay duggal nag muy tam xarit léegi nag mu lay duggal nag ci bi nga xam ne mooy Zul Hijja waaw ne ne la baabu fadli sawmi kon buntu ngëneelu koor wa xayri ak leneen mooy lan leneen mooy lan comme yeneen jaamu yàlla yi comme julli aj waaye eh, eh, eh, umra fil ashril awwal ci nga def ko ci fukk yu njëkk yi les dix premiers jours min Zul Hijja du mois sacré de Zul Hijja muy tabaski al imam fii benn xadis kese la fa nitam dul aaya ci kanamam muy xadis mille deux cent quarante-neuf mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyaamin al-amalu as-saalihu fiihaa ahabbu ila allahi min haadihi al-ayyaam yaani ayyaama al-ashr qaalu yaa rasuula allahi wala al-jihaadu fi sabiilillah qaala wala al-jihaadu fi sabiilillah illaa rajulun xaraja binafsihi wa maalihi falam yarji' min dhaalika bi shay' rawahul Buxaari rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bi mu ne an ibni Abbaas mu ne an ibni Abbaas mu ne mu ngi jële ci bàyyi doomi al Abbaas mawlaana al Abbaas doom ji di Abdallah jotaay bële bu Seydina Abu Hurayra doon wax ne eh, eh, eh, li ko <laughs> Marwaan doon wax <laughs> Abdurrahmaan ibn al Haaris waat naa ne di nga dem toqal hmm? li nga xamante ne nii mooy chapitre bële ñu génnoon mille deux cent quarante cinq wa Aysa Salama toqal xadiis bi ci nopp Abu Hurayra yii yaay Aysa ci yaay Ummu Salama wax wuute naag li muy wax ñu ngi doon tudd al-Fadl ibn Abbas kooku mooy grand frère Mawlana Abdallah waaw ñoom ah, muy al-Fadl kii nag mooy Abdallah wa an ibn Abbas mu ngi jële ci doomu Abbas yi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min ayyaamin amul benn ci bés yi al amalu saalihu jëf ju baax fiiha ci bés yooyu ahabbu ila allah moo gën a soppu fa yàlla min hadhihi al ayyam que bés yi mel ni bés yi leen bés yaani mu ne yim ci julwaa ayyam al ashr ah mooy fukku fan yu njëkk yi ci weeru dhul hijja allah qaalu ñoo ko ya rasul allah waa dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wal jihadu fi sabilillah mais message la même jihaad même jihaad ci yoonu yàlla yeneen saa salaam ne <laughs> walal jihaadu même jihaad sax fi sabilillah ci yoonu yàlla waaw même jihaad ci yoonu yàlla ëppul doole jëf ci fukki fan yi illaa ah xanaa yeneen saa ne ah xanaa rajulun góor boo xamante nii xoroja dafa génn bi nafsihi ak boppam mooy bakkanam dafa génn wa maalihi ak alalam jëm fan ngir xare ji ngir dem toolu xare falam yarji dellusiwul min zalika ci loolee bi shay'in ci dara mooy bakkanam dellusiwul alal jam te dépensé woon yóbbaale ngir man a xare ak boole ko ci xare bi dër mooy moom daa dem ñu boom ko noon yi jël alalam lépp xanaa kooku waaw kooku moom soit bu tolloog ku jëf ci fukki fan yii wala kooku ëppale ko soit ñu tolloo moom kooku ëppale ko kii kese loo loo loo loo kon loolu am na solo mu ne rawaahu hmm? mu ne soloo na ko kan mu ne al-Bukhari ni al-imaamu hmm, al-Bukhari hmm, Abu Abdillah rahmatullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi solo woon ko lu jiitu na ko noon mbokk taalibeem al imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi an ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala version bi ñu yor ci riwaaya imaamul Buxaari bi indeewu ko ni ko al-Muslim al-Gigi an nii mais suuf am na riwaaya yoo xamante ne nii nii la ñëwee ci ne ci imaamul Buxaari ah laa lay wax kon loolu la quoi. Hmm? ndax euh, euh, euh, li ëpp nag ci ñu ko soloo nii la mal amalu fi fi fi ayaamin afdal minha fi hadihi moo tax imaam al-Hasan Hajar mu ne kada li aktar ruwaati bil ibham naka nii la ko soloo ñu ëpp ñu solo Sahih al-Imam al-Bukhari yi ñi lañ ko soloo yoo xam ne mooy leeraluñ fukki fan yooyu yenna mu ne waaye waqa'a fi riwaayati Karima anil Kushmayhani kantaat rot na ci riwaaya Karima mu jëlu ko boo xam ne ci al Kushmayhani foofu dane mal amalu fi ayyaamil ashr mu eh, mu mu mu daal di leeral ne foofu ayyaamil ashr yi nga xam ne ñooy gis yi nga xam ne ñooyu fukk yi waaw afdalu min al amal fi hadhihi kon loolu Euh, euh, lu moo moom riwaaye boobu moo ko leeral amaana rek imaamul Nawawi euh, moom boobu la joroon parce que bi mu ko kiiwee nii kaddu yi ñi ëpp ñi solo imaamul Buxaari indeewuñu ko nii mais comme ni la imaam al-Hafiz Ibn ne riwaaye Karima moom mu jële ko ci al-Kushmayhani moom noonu moom moom wax na leeral min hadhihi al ay ay ayyaam al mal amalu fii ayyaami amul benn jëf eh, ci jëf yi ci fukk yi kon al imam moo kon pour que boo déggoo xadis bi ñun version imamul Bukhari bi ñu am di ne mais bokkul bi même bu dee waaye imam Abu Dawud hmm? as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi na ko noon al imam ñoom Abu eh, Ahmad ak ñooñu eh, ñoom solo nañ ko noon kon imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala kitaabul iidayn baabu fadlil amal fi ayyaamit tashriiq xam nga ayyaamut tashriiq yi dëgg la riwaay kii biñ génnoon xam nga mooy jataay bi biñ génnoon tëjoon buntu bee bi ñuy wax naan waa jumhuurul ulamaa ci Shaafi'i Maalikee yi Shaafi'i ñu bari dañ ne ñi nga xam ne doon naan ay siyaamu dëhri bu dee ne wooroo li nga xamante ne nii mooy bésu iid tabaskeek korite ak ayyaamu tashriq loolu noonu euh, euh, loolu tuddewuñ ko siyaamu dëhri loolu bokkul liñ tere voilà waxoon nañ la loolu dëgërul de toute façon yeneen saa salaam buy tere loolu jubluwu ci yi nga xam ne dafa xaram ba pare waaw yi nga xam ne mooy jour jouru woor tabaski jouru tabaski korite sa xaram loolu moom boolewu ko woon ci li nga xam ne loolu lay wax mais mooy loolu noonu par exemple loolu euh, nu mu tudd euh, mbir mbir moomee mbir moomee euh, nga xam ne mooy loolu mooy lu ma doon waxatu sax voilà mooy ayaamu tashriq yooyu mu doon wax ne ñaari bëtu iid ak ay yaamu tase ñu la loolu mooy onze douze treize euh, euh, bañ koy gis cent cinquante laa saama man saama dahr leeraloon nañ foofu ne ay yaamu tashriq nag boroom xam-xam yi dëppoowuñu te ne mooy loolu ah onze douze treize voilà loolu bii passé préciser wuñu ko voilà euh, même que préciser wuñu ko woon dañu ne woon rek boroom xam-xam yi xam yu ànduñu ci na lan mooy ay yaamu tashriq dëgg la yu ëpp dañ ne mooy onze mooy tabaski buñ tabaski te suba ga ñetti fan yooyu ñu naan ay yaamu mina mais am na ñoo xam ne loolu loolu loolu leeraluñ ko woon loolu rek la ñu waxoon mais wuute bi mooy lan mooy dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ neen bésu tabaski bi ci la dañ koy compter mooy trois jours la yaabu tashriq kon ñoom ñu ne bésu tabaski bés bi ci tegu onze ak douze loolu mooy ayaabu tashriq même bu dee loolu du li nga xam ne mooy li ëpp li ñu ëpp li ñu wax mais am nañu ko wax loolu mooy wuute bi ñeneen ñi ne non non non non bésu tabaski bi bokku ci waaw onze douze treize muy ayaamu mina ayaamu aklin wa shurb waaye ak sant yàlla wallahu taala alam ah kon ah, mu ne mu ne fii nag imaamul Buxaari nañ gis nii bi ça dina am ñu mu <laughs> xaw ma maanaam euh, ñu mu a njuuy tuuti barke dana baabu fadlil amali fi ayaami tashriq ñaari feet baabu ngëneelu buntu fadli ngëneelu al amal jëf-jëf ju baax fi ayyaami tashriq ci bés yi nga xam ne ñooy li ñu la waxoon ayyaamu tashriq yi kon wax nañ la lan la onze douze treize loolu mooy li gën a siiw waaw am ñu ne non mooy dix onze douze waaye bee moo gën a siiw wallahu ta'ala alam mu ne haddathana Muhammad ibn Arara mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Muhammad ibn Arara <laughs> dañ koo kii moom bañ ko gëjee gis nga naa ah mos nañ ko gis waaw Muhammad ibn Ararat muy Muhammad ibn Ararat ibnu Banand al-Qurashi as-Sami Abu Abdillah ñi Abu Ibrahim ñi Abu Amr al-Basri rahmatullah alayhi doomam ji nag doomam ji mooy moom mooy sëriñu ñoom imaamu Muslim muy Muhammad ibn Ararat waaw mooy baayu eh, Muhammad ibn kii boog Ibrahim maanaam Ibrahim ibn Muhammad ibn Arara moom dafa teel a génn àddina quoi a mooy par rapport ak waa imaam wax parce que moom deux cent treize la génn àddina <laughs> xoolal imaamul Bukhari yow kañ la jànge ci kii kon imaamul Bukhari waxoon naa la année bi imaamu Malik gane àddina cent ans nga ciy teg imaamul Bukhari juddu <laughs> nga ne ma loolu saa boo ma ko waxee juuy ma man tamit ah ma imaam Maalik quatre-vingt-quatorze imaamul Buxaari cent quatre-vingt-quatorze la gane àddina hein kii génn àddina deux cent treize léegi compteel sa waay sa compte compte compte sa imaamul Buxaari su way këñ la tëmb di di di di dugg ci xam-xam bi su way hein te sa waay basar yi la woon non mais mais mais la quoi hein wallahi mooy wallahi Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba Bardizba al al Buxaari rahimahullah mooy mbégteem jaam yi quoi hein noo ko garaaw la moo taxit weeru kori la la la la juddu quoi weeru feet <laughs> weeru feet borom bi def ko feetu jaam mooy mbégteem jaam yi billaahi saxiix bi weeru koor la gane àddina weeru koor la non weeru koor la gane àddina weeru koor yi la gane la génn àddina léegi huwal Bukhari yu mais xoolal cent quatre-vingt-quatorze sëriñ bi génn deux cent àddina deux cent treize treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf waaw Allahu akbar kon mu ne haddathana Muhammad ibn Arara qaala mu ne haddathana Shu'ba Muhammad ibn Arara mu jële ci sëriñam di Shu'ba Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah génn àddina 160 amirul mu'minin al-Basri rahimahullah alayhi an Sulaymana mu jële ci Sulaymaan kan mooy Sulaymaan mooy al-A'mash Sulaymaan ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash al-Hafiz <laughs>

moom nag dañ ko doon wax albatin parce que euh, biir bi moo màggoon voilà muslim albatin ñu ko doon woowe lool voilà loolu dañ ci xam ne bon euh, bu dee ne du ko aybal des fois yu mel noonu day mën a nekk lool comme li alquran ne abasa wa tawalla an jaahu al a'ma voilà mooy abdallah ibn ummi maktum wala amr ibn ummi maktum la doon wax ah bi yeneen saa sam bi mu uh, wanee gannaaw bi nga xam ne ci la faal A'mash muy silmaxa bi dëkkale te ñooy xam nañ ne mooy Abdallah wala Amru ibn Ummi Maktum al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah eh, moo tax Muslimun al-Batin moom li izami batnin parce biir bi daa màggoon ñu ko doon wax Muslim al-Batin mooy ki nga xam ne biir bam eh, màgg na kon rahimahullahu an Sa'id ibn Jubayr mu jëlee ci Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ah, mooy al-Walidi ah, al-Asadi al-Walidi mawlahum al-Kufi ah, Walidi al-Walidi pas Walibi ah Walidi <laughs> Walidi Abu Muhammad ibn Abu Abdillah génn àddina la quatre-vingt-quinze rahmatullahi alayhi an ah moom la moom moom la xajaaj mujjee faat parce que moo ñaanoon yàlla ne xajaaj moom euh, borom bi ah yàlla na bum ginnaaw man bum faatati kenn allahu akbar an ibn abbas taalibe ibn abbas radiyallahu anhuma ah ah an abdallah ibn abbas ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf al qurashi al hashimi abul abbas almadani nekkoon cousin wu yonent bi alayhi salatu a ndax baayam di al abbas ak abdallah mi jur yonent bi alayhi salatu wassalam ñoom ñoo bokk abdul muttalibi moom nag mu ngi génn àddina mu mu ngi gane àddina trois ans avant yonent bi alayhi salatu di gàddaay fi nga xamante ne mooy eh, bërëb ba mooy ca chien bu abu talib fa nga xam chien bu abi talibin fa nga xam ne fa lañ leen parqué woon daal leen embargo mu ngi génn àddina la 68 fa nga xam ne mooy ardu Taif te bi muy génn àddina moom mu jug duggoon dafa silma xawoon moom Mawlana Ibn Abbas euh, euh, euh, te kat bi nee woon na ko benn médecin dana ko man mën naa laa faj sa silmaxa bi dañ ngay gis waaye nag dama lay defal opération boo xam ne dangay toog ñaata vingt-quatre la waxoon yoo xamante ni da ngay tëdd rek pour affaire bi jàll quoi affaire bi kii mu ne ko nan laay def ak julli yi jaru kon ma bam allahu akbar fu xoolu ñooñ fi leen julli toll te pourtant kooku manoon nga ne bon affaire bi daal am na ngaan te yoneen danoon salli qa'iman fa in lam tastatin fa qa'idan fa in lam tastatin fa ala janb noonu la woon Seydina ibnu Husayn bi nga xam ne ci baasuur muy jàngoroy kajoor hémorroïde yeneen saa salaam ne ko salli qaa'ima jullil nga taxaw moo tax képp ku mën a julli taxaw farata amoo droit di julli di toog waaw non non taxaw est-ce que bu ma taxawee dañ may gis loolu ci dara après bu ñu lay gis nag salli qaa'ima jullil taxaw fa in lam boo ko manul fa qaa'idan nga toog nga jekki bu dee manoo ko nag nga tëdd wetu waaw. loolu manoon nga ne xatta ki nga xam ne dafa alité manu de manu la jóg kooku sariya daan ko jullil li nga ma ne moo tax sa salaatul musaayafa nga xam da ngay nekk ci toolu xare bi dóorante ay pistolet tël tël di julli tël tël di di fente ni moytu jël jaa si dóor tël tël dóor noon ni kii ba pare la allahu akbar di julli waale loolu am na mais da ngaa yaakaar ne mooy comme ni ñu julli fii lal tapi daa allahu ak boo ko defee noon bi ngàdd la nga wadd non da ngay dóor tër yàqatu ci garab gi mu nekk ne nga làqatu mu xaw a tur nga dóoru bal daal di yow tamit mu dóor nga fente allahu akbar doo ah, jullee te boo jullee amul naan eh, eh, saay nag léegi demal julli ci waat julli ñoo bara wa in xiftum borom bi nee na wa in xiftum bu ngeen nekkee ci période d'insécurité farijaalan aw maanaam julli leen di dox wala ngeen war sax nekk ci sa gëléem sa char de di laar ngay bomb tey julli allahu akbar waaw waaw ñaari avion yu jege jab yoom noon ba sa avion ñuy sànnantey missile tël tël nga sànni missile sa waay xaw a gaaw rek braque avion bi xaw mënañ koy kii wa rek daal di piqué rek ngir kii rek fekk yaa julli waale ngir fente bomb bi nga xam ne moom la la avion de l'ennemi daal di envoyé <laughs> waaw médecin bi opéré koo xam ne xam na ne manu koo bàyyi manul manul il faut mu assister ko te bu fi jógee di dem di julli ba du ko mën a ko dañ naan ko taxawal tiim biiru waa ji nga opéré tey julli laa noonu ngay taxaw di allahu akbar doo doo sujjóot de te boo paree amul hee kaay fay déedéet <laughs> Mawlana Ibn Abbas waxoon na ne bon. manoon nañ ne ah man de am naa ngànt kon naa tëdd léegi julli yëpp damay tëdd di ko def waaw bu dee man maa jàpp jom julli jàpp na euh, yooyu ba man tiim déedéet mais mu ne nu may def damay julli déedéet loolu muy génn àddina dafa du ndaw dafa silmaxa woon Taif la génn àddina radiyallahu anhuma an nabi kon la wax nañ la la 68 ah, loolu mooy li gën a dëgër an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mal amalu fil ayyaamil ashr afdalu minal amali fi haadihi qaalu walal jihaad qaala walal jihaadu illaa rajulun xaraja yuxaafiru bi nafsihi wa maalihi falam yarji' bi shay' nii la ko al imaamul Buxaari riwaay bi indi wax nañ la riwaaya al Karima bi mu jëlee ci al Kushmaythani nam fa demee sauf que kaddu yi imaamul Nawawi indi fii ku mel ni imaam Abu Dawud noonu la ko indee naka noonu sëriñam ñoom ñaar seen sëriñ daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi naka noonu ñoom al imaamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah nañ jël imam at-Tirmidhi mu ne haddathana Hannaad mu ne nettalañu Hannaad di Hannaad ibn Saryab ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'quf ibn Amr ibn Zurara rahimahullah at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq Abu Sariyy génn àddina la 243 rahimahullah alayhi qala mu ne haddathana Abu Mu'awiya mu ne nettalañu Abu Mu'awiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi gis nga tamit ñoo ad-Darir al-Kufi siiwee na ko voilà parce que Abu Muawiya ad-Darir rahimahullahu ta'ala génn àddina la 194 rahmatullahi alayhi ah mooy année bi Imaamul Bukhari gane àddina <laughs> waaw anil A'mash mu jëlee ci al-A'mash moom la riwaa Imaamul Bukhari bi Shu'ba an Sulaymaan moo al-A'mash Sulaymaan la tuddoon am Muslim huwa al-Batin mu ne mu jëla ko ci muslim mooy albatin borom xoll bu mag bi rahmatullahi alayhi wa huwa ibnu abi imran wax nañ la ko sànq muslim ibnu imran am ñu ne non ibnu abi imran imam abu euh, at-tirmidhi daa bokk ci ñu ne mooy ibnu abi imran an sa'id ibnu jubayr gis nañ ko radi rahimahullah an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila allahi min hadhihi al-ayyamin ashr voilà min hadhihi al ayyam yaani bële imam Abu Dawud moo ko indi al-ashra fa qaalu ya rasulallah wala al-jihadu fi sabilillah fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarji min dhalika bi shay imam Tirmidhi mu ne wa fil baabi an ibni Umar wa abi Hurayrata wa Abdillah ibn Amr wa Jabir hadith ibn Abbas hadithun hasanun sahihun gharib kon mu ne ci buntu bi hadis mel ni ibnu umar abdallah ibnu umar radiyallahu anhu ma andi na ko na ko sayyidina abu hurayra ak abdallah ibn amr ak sayyidina jabir radiyallahu anil jami' eh, kon noonu la ko al imamu hmm, at-Tirmidhi indi karta kaddu yi nag imaamul Bukhari ci imaam an-Nawawi indi fi lool imaamu Abu Dawud moom moo ko indi yaam yi ay yaamal ashr mooy yaam yi boobee ay yaamal ashr moom moom Usman ibn Abi Shayba grand frère wu borom euh, sahibul Musannaf Abu Bakr ci la ko jëlee moom mu jëlee ko wax mu ne haddathana Waki' ah, muy Waki' mel mi ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas moo tax ñu naan ko ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war Abu Sufyan rahimahullah an al-A'mash mu ñëwaat an Abi Salih kii nag dafa jëlee ci Abu Salih muy Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export génn àddina la 101 al-Madani rahimahullah wa Mujahid ak Mujahid ibn Jabr Abul Hajjaaj nii na Abu Muhammad génn ànd na moom tamit cent un voilà ñoom ñaar même bu dee am na wuute ci moom wa Muslimin al-Batin Muslim al-Batin ñëwaat an Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-'ashr qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah qaala wala al-jihaadu fi sabiilillaahi illaa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarji' min dhaalika bi shay' voilà kon kàddu yi exactement moom la al imaamu al-haafiz an-Nawawi indi du ñàkk ne nag eh, kon riwaaya Karima bi niroo naat lii kon leeral na foofee ayyaamul ashri yi nga xam ne moom lay wax fii. waaye gi nag kon ginnaaw bi nga xamante ne lañ gis njàngat bu njëkk muy fekk xadiis bi fan lañ nañ la ñëwee ci ay termes. yoo xam ne loolu la moo tax euh, boo demee ci waa imaamul Buxaari euh, sax imaamul Buxaari yi ñu yor yooyu boo demee kàddu yi doo ko fekk noonu mais am na ci riwaay yu ñëwee noonu euh, ndax da nekk ay riwaayaat yu bari moom saxiixu imaamu al Buxaari rahimahullah léegi ginnaaw bi lëkkaaleem bi deuxième gàngat ak suñu bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu woor ak yeneen jëf yu baax ci fukk yi nga xamante ne min biir xija yu njëkk yi fukki fan yu njëkk yi ci dul lii leer na xadiis bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na amul benn jëf bu yiw boo xam ne borom bi ginnaa sopp la fa borom bi kay jëf yoo jëf ci fukki fan yi allah mooy yan al ayyaam al waaw saxaaba yi jaaxle waaw ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam même même même même jihaad même jihaad sax hein waaw la hawla wala quwwata illa billah même jihaad ci yoonu yàlla voilà <laughs> am na ci benn waay dana benn waay moo jóg taxaw fa qaala rajulun benn waay jóg ne ko ah waaye nag saa salam xam nga bi dana qaalu walal jihaad ñu wax waaye bu dee qaal benn waay moo waxi ci turu ñëpp la waxi sahaaba yi ñoom ñëpp bëgg xam yooyu te tamit da leen a étonné parce que dañoo xam jihaad quand même fa mu tollu fa yàlla ak ni mu kawee ñu ne la jëf lu baax ci fukki fan yi moo gën a soppalu ci yàlla même jaay na ko même jihaad mu ne même jihaad sax jëf ci fukki fan yi moo ko gënal yàlla que loolu waaye ba mu des waaw allahu akbar ah xam naa ñoom li leen jaaxal comme l'imam al yi wax ne parce que dafa am yoneen saa sax dafa am benn waay bu ko mas a laaj ne mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais est am na jëf joo xamante ne nii tolloo na ak jihaad ci yoonu yàlla boo xam ne man nañ ne bii moom euh, dina diir mbagg jihaad daal ñoo tolloo yonent saa salaam ne man de dajuma ko laa ajidu <laughs> kon loolu xam naa nag moo gën a aju mel noonu ak tamit ñi xam ne woon jihaad moo tax saxaaba yara danaanum ñoom buñ ma soon a nekk nii ay xarit nii kenn ci ñu dem xare kenn ci faas ñoom jàpp nañ ne kooku moo leen gën moo tax doo abu bakar seen abu bakar mel doon na ko wax doomu lansaar yi boobu <laughs> kii baayam mu jàpp ne baay kii boo ko gën fuuf parce que moom ci toolu xare la génn àddina gisoo mel ne abdallah ibn amru non abdal abdurrahman ibn awf yooyu yëpp gisoon nañ leen bi waaw bi nga xamante ne ci la naan qutila Mus'ab ibn Umayr wa waaw faat nañ Mus'ab ibn Umayr te wallaahi moo ma gën moo ma gën de waaw wa qutila Hamza ibn Abdul Muttalib ci beneen waaye wa huwa xayrun minni te moo ma gën mooy bañ ko tegalee ndogu li mu wooroon ñu tegal ko ndogu mu dem bay ndogu xelam dem ci ñooñu ndeysaan c'est compagnon de route yëpp te borom bi dagg ñoom seen route àggalewu ko ñu faatu ca Uhud ndeysaan ay ak après ginnaaw sax yonent saa saam génn àddina mun woor nii ndax daa amoon alal Seydina ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ñu tegal ko ndogu li mu dem bay lekk xelam dem ci mu ne qutila Mus'ab ibn Umayr Allahu akbar mu ne faat nañu Mus'ab ibn Umayr al-Abdali haamilu liwaa al-muslimiin yawma Badr waaw faat nañ ko te moom moo ma gën waaw te biñ koy faat keroog amul luñ ko sàng càngaay buñ ko utal waaw amul càngaay guñu ko utal lu dul burdaam ba nga xam ne in ghuttiya biha ra'su badat rijlah wa in xuttiya biha rijlah bada ra'suhu allah waaw burda bam soloon indi ko xare loolu kese lañ ko be lañ ko gisoon ngir leesal luñ ko mënoon ak sànge sàngaayal ngir man koo denc te burdu bu matuloon bu ñu ci muuroo bopp bi ñaari tànk yi feeñ bu ñu ko xëccee ba ci tànk yi bopp biy feeñ